Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaatu wa s-salaam fi kitaabi aadaabi t-ta'aam wa fil baabil mi'a wa ihda ashar baabul mi'a wa ihda ashar baabu adabi shurbi wa istihbaabi tanaffusi salaasan xaarijal inaa wa karaahati tanaffusi fil inaa wa istihbaabi idaaratil inaa'i alal aymani fal aymani ba'dal mubtadi' kon al imaamul haafidu rahimahullah muy ñëw di ñu indil li nga xamante ne mooy chapitre bi nga xam ne moom lañ nekk ginnaaw bi ñu jee gisee chapitre euh, cent dix xadis biñ ci mujj woon gis mu doon xadis numéro sept cent cinquante six mu ne woon wa an jabirin radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ah, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ta'amul wahidi yakfil ithnayn xadis boobu lañ gisoon ci chapitre bi ñu romboon muy mi'a wa ashara muy cent dix walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis chapitre cent onze bi mu ne baabu adabi shurbi buntu tegginu naan wastihbaabi ak sopp ak tanafusi noyyi waaw booy salaasan ñetti yoon ba ngay naan bul ñëw def ko d'un trait mooy gu golu golu ko benn yoon déedéet na nga nooyi ñetti yoon xaarijal ina fan laay nooyi ci biir li may naan déedéet ci biti damay naan soril li may naane comme bu def kopp la walla kaas wala am ndab walla kalbaas ma naan siggi xaw koo puus yi ci biti ñetti yoon wa karaahati ak sib guñu sib at-tanaffus di noyyi fil inaa i ci biir ndab li waaw yow naanoo d'un trait waaye bi ngay noyyi yow ci biir ndab li nga noyyi naan benn génnewoo sa gémmiñ tegg ko ci li ngay naan nga noyyi ci kawam sib guñu ko sib wastihbaab ak sopp idaaratil inaa mooy wëral ndab li alal aymani ci li nga xamante ne mooy ndejoor mooy bu fal ayman joxe tàmbalee ndejoor ka gën a ndejooru ña gën a ndejooru bandal mubtadi ginnaaw ki tàmbali ki tàmbali moom la ñuy xool bam naanee ba pare mu war a joxe kan lay jox ki nga xam ne mu ñooy ñi ko féete ndejooram lool lay wax nii walillahi alhamdu wal minna boo seetloo tarjama bi am na yu ñu ci gisoon côté joxe ci wàllu ndejoor am na luñ ci gisoon te dinañu ci ñëw euh, fii nag muy wax ci tegginu naan li nga xamante ne mooy di naan topp gu ñu naan nit ki buy naan euh, mooy muy doon yi ñetti yoon waaye ci biti tabañ di nooyi ci biir ndax loolu dañ koo sib kon walillahi alhamdu wal minna al imam al hafiz fii dina fi indi cinq hadis cinq yi benn lañ ci jógoon a gis walillahi alhamdu wal mu ne kon bu njëkk muy hadis sept cent cinquante six mu ne an anasin radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yatanaffasu fi sharabi thalatha muttafaqun alayhi yaani yatanaffasu xaarija al-ina kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ndi hadiis bu njëkk mu ne an Anas mu ngi jël ci Sayyidina Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam al ansaari radiyallahu anhu anna rasulallah kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yatanaffasu doon noyyi waaw fi sharaabi bu doon naan salaasa ñett yoon waaw mu ne hadis bi léegi nag imaamu Nawawi bëgg leeral dara mu ne yaani yatanaffasu xaarija sharaab xaarija al inaa'i parce que yatanafasu fi sharabi tem nit ki jàppe ko yatanafasu fi sharabi mooy ci miir li muy naan la doon noyyi ñetti yoon al imam an-Nawawi ca suuf mu ne yaani lim ci jub mooy yatanafasu day day noyyi ah bu naanee benn arrêté soril li muy naan tuuti noyyi ci biti moo tax mu ne yatanafasu xaarijal ina day noyyi en dehors ca biti la nga xam ne moom lay naane mu kon muttafaqun alayhi mu ne hadis al al Shaykhaani ñoo ko solo al imaam al Buxaari na ko noon al imaam Muslim ibn Hajjaaj rahmatullah alayhima léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom ñaar doon ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad jiitu woon na leen ci na ko noon seen taalibe imaam mbokku ta seen mbokku taalibe Abu Daawuda solo na ko na noon seen taalibe ñoom ñëpp ñoom ñett ñi ñëpp. de al imaam Abu Isa Tirmidi na ko noon al imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala al jamii al imaam al haafiz al Buxaari rahimahullah mu ngi ko di kitaabul ashriba baabu shurb bi nafasayni aw salaasa ah baabu buntu shurb naan bi nafasayni ci ñaari nokki aw salaasa wala ñetti nokki léegi foofu la ko ne mu ne haddasanaa Abu Aasim wa Abu Nu'aym mu ne ki ñu nettal mooy Abu Aasim da Dahhaak ibn Makhlad ibn Dahhak ibn Muslim ibn Dahhak ash-Shaybani al-Basri rahimahullahu ta'ala ñu gën koo xam ne Abu Asim an-Nabil rahmatullahi alayhi wa Abu Nu'aym ci ñaari sëriñ la ko jëlee ak Abu Nu'aym di ki nga xam ne mooy al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi ah, rahimahullahu ta'ala al-Kufi rahmatullahi alayhima mu ne ñoom ñaar qaala wax nañ haddathana Azratu ibn Thabit mooy gëneen nettali mooy Azra ibn Thabit di Azra ibn Thabit ibn Abi Zayd Amr ibn Akhtab al-Ansari al-Basri rahimahullahu ta'ala qala moom Azra mu ne akhbarani xabarana ma Thumama ibn Abdillah di Thumama ibn Abdillah ibn Anas ibn Malik surtout Seydina Anas la ndax doomu Anas Seydina Anas bu tudd Abdallah moom moo ko jur moom nag qaadi la woon Basri la woon juge la woon moom mu jële ci maamam di Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne qaala annahu qaala mu ne kaana Anas mu ne kaana anasun mu ne sama maam de ah mooy anas <laughs> ne anasun rek mais maamam la parce que moo jur baayam di abdallah moom Sumaama ibn abdillah ibn anas ibn malik ibn nadr ibn damdam al ansari radiyallahu ta'ala anil jami' kon mu ne kaana anasun nii la ko imaamul Bukhari indi mu ne sayna anas de kaana nekkoon na yatanaffasu fil inaa'i da doon noyyi fil inaa'i ci ndab nañ la mooy ci day ñëw jàpp ndab li euh, li muy naan mu nooy ci biir déedéet mooy dox imaamu Nawawi leeral ne ah xaarijal inaa ila de waaw bul juum ba jàpp ne loolu day wane ne mooy kon dafa dafa doon nooyi euh, fi nga xamante ni mooy ci biir ndab li voilà loolu lu am am solo la léegi mu ne marratayni aw salaasan Seydina Anas da ko doon def ñaari yoon wala ñett wa zaama ba mu ko defee nag mu anna nabiyya ken yonent bi alayhi salaam de kaana nekkoon na yatanaffasu salaasan doon noyyi bu doon naan ñetti yoon bu naanee eh, randal tuuti noyyi naanaat randal tuuti eh, noyyi naanaat randal eh, mu jeex léegi nii la ko al imaam al haafiz al buxaari indi kaana al imaam muslim abul husayn rahimahullahu ta'ala mu ngi ko tamit ci kitaabu al ashriba ah. Euh, moom ci kitaabul ashriba la ko al imaamu muslim rahimahullahu taala daal di indi muy baabu karaahati tanaffus fi nafasin waahid mu ne wa haddathana qutaybatu ibn sa'id wa abu bakr ibn abi shayba mu ne wa haddathana nda nettali nañu qutaybatu ibn sa'id di abu raja qutaybatu ibn sa'id ibn jamil ibn tarif ibn abdillah ath-thaqafi al-balkhi al-baghlani rahimahullahu taala wa abu bakr ibn abi shayba di abdallah ibn muhammad ibn abi shayba rahimahullah al-absiyu mawlaahum al-kuufiyu al-waasitiyu al-asl rahimahullah rahmatullah alayhima mu ne ñoom ñaar ñëpp qaala nee nañ haddasanaa Wakii' nee nañ ci leen nettali mooy Wakii' di Wakii' ibn al-Jarraah ibn Maliih ibn Adiy eh, ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyaan ibn Amr al-Haarith Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi al-Asfahani an-Naysaburi al-A'war rahimahullahu ta'ala an Azrata ibn Thabit al-Ansari an Thumama ibn Abdillah ibn Anas an Anas radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yatanaffasu fil ina'i thalatha gis nga bii nii moom la al-imam euh, mooy ni ko imam Muslim soloowe noonee la ko al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daal di indee léegi kon hadis bi la ca suuf imaam an-Nawawi ne yaani yatanaffasu xaarijal ina gisoon nañ ko kon day noyyi ci biti waaye bu ci biir nab li lay noyyi kon hadis bii nii première lëkkaaleem ak suñu bunt mooy dane bunt bi da ko tudde baabu adabi shurbi tegginu naan wastihbaabi tanaffusi salaasan kon loolu dugg na sopp gu ñu sopp nit ki buy naan muy noyyi ñetti yoon eh, comme niñ la ko waxe woon sànq ni mu koy defee fii hadis bi na Anas dane kaana nekkoon na nga xam ne day tegtal que ne ala euh, dawaami wal istimrar que ne kat aji jëf ji da ci doon sax da ci doon wéy tajata doon sax muy rasulullah mi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam mi ñu suñu borom royloo moom noonu la doon def mooy da doon bu doon naan da doon noyyi ñe ñetti yoon ci biti li nga xam ne moom lay naan waaw kon nag loolu kon ñu gis ne kon euh, sopp gaangoog doy na luñ naan mbir mi ana lan la ñuy wax ci diine lu ñuy sopp lu dul lu yonent bay saa saam def ci farata voilà mooy loolu kon affaire bi mu ngi noonu euh, kon mooy lii nii lëkkaale ma bunt bi dafa leer kene yonent may sa sabd nii la doon euh, euh, def kon nag teel bokk ci tegginu li nga xam ne mooy naan nit ki buy naan moo xam ndox lay naan wala soow wala boisson lu man di naan minal mashrubati ci yi nga xam ne lañuy naan mooy mu naane ko nii mu bañ a ñëw rek def ko nu mu ko bëggee ak nu mu ko yëgee def ko noonu waaye déedéet sharia mooy bàyyi lu ñu dara yiw bu nekk daal dina la koy wan parcelle bu nekk ci suñu dund ji ak nan la ñuy defee xattaa yi nga jàpp ne mbiru culturel la moo yi mbiru aadala la loolu roy ci yonent bi alay saatu salaam moo gën foofu roy ci keneen ku dul wala di defe li nga xam ne seen aadaay ñoñ ak fi nga xam ne fa nga juddoo ak ñooñu li miin xam nga ne def lu yonent bi saatu salaam loolu amul amul li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, ndend waaw def loolu moom amul ndend waaw mooy li gën lu waay mën a def kon nag mu ngi noonu te hmm, ne xadiis bi kon dañ ciy jànge loole bari na nag ay jàngat yoo xamante ne nii euh, yonent bi alayhi salaam moo tax dañuy wax beneen xadiis ndax xadiis yi dañu niroo ñetti xadiis yi après bu ko defee njàngat yépp danga ñu daal di koy defaale alors léegi kon bu kon lëkkaale yi la ñuy wax après ñu ñëw nag globalement ci yi nga xam ne moo ñëw di wax ci wàllu noy yi est ñaari yoon la ñuy euh, mooy naan gi da ngay naan benn noyyi ci biti naanaat benn noyyi ci biti mu jeex. wala boog ñetti yoon lay doon wala est-ce que naan dana train gululululululululul mu jeex est-ce que loolu noonu xam nga fii Imaamu Nawawi li mu tudde bunt bi wax na ne ka loolu àdduwu ci dëgg-dëgg daa wax rek que ne sopp bu ñu sopp nooyi ñetti yoon waaye loolu dugalaale na ci biir mafhum bi mooy kon bon ñaari yoon yi amaana du lu gën a mag waaw te du loolu te tekkiwul lool xadiis yi koy wax sax waaye rawatina benn benn bi moom lool ak tereem da koo leeral ci xadis yi nga xam ne moom lay indi kon nañ jàll ci xadis bi ci tegu bu ko defee après ñu ñëwaat insha allahu taala kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala alhamdulillah léegi mu indi xadis bi mooy xadis numéro cinq cent hein mooy xadis euh, cinquante-huit waaw mu ne waan ibni abbasin radia allahu anhuma annahu qaal qaala rasulu allahi sala allahu alayhi wasallam laa tashrabuu waahidan ka shurbi al-ba'iir walaakin ishrab walaakin ishrabuu mathnaa wa thulaatha wasammuu idaa antum sharibtum wahmaduu idaa antum rafa'tum rawaahu tirmidi rahimahullahu ta'ala wa qaala hadiisun hasan kon al imaam mu ngi noonu bii leelli waaw mu ne ah, wa an ibni Abbaas mu ne mu ngi jële Sayyidina Ibnu Abbaas radiyallahu anhumaa annahu qaala mu ne qaala wax na Rasuulullahi mu ne kon Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhumaa annahu qaala mu ne qaala wax na Rasuulullah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam laa tashrabuu waahidan bu leen naan d'un trait ah. bu ngeen ñëwee di naan bu leen naan d'un trait ka shurbil ba'iri kon ni nga xam ne gëléem gi noonu lay naane waaw gëléem ni muy naane chameau bi dromadaire bi sëgg rek naan tëw a siggi boo seetloo mbaam yeeg fas yeeg façon yooyu noonu la ñuy naane surtout ñu mar ni wëri ci àll bi bu dee wajan yi ñuy bàyyi ñu ma ñu ñu wëri ba bëccëg gi ay côté une heure onze heures ay onze heures ay yooyu ñu agsi boo leen tegalee paaru ndox mi mais loolu lañuy ñuy jëkk a def dañuy sëgg sëgg sëgg di naan di naan di naan di naan daanaka ba la ñoo siggi mooy pare nañ waaw loolu façon naan boobu nag la yonent way salaam ne Sayyidna Ibn Abbas mu ne yonent way saat salaam nee laa tashrabu wahida bu leen naan d'un trait de waaw tubaab bi moom la naan d'un seul trait naan d'un seul trait mooy ni ko glu glu glu glu glu naan lépp mu jeex d'un ka surbil ba'iri comme ni nga xam ne noo nee la chameau di gëléem gi di naane walakin waaye li am ba des ishrabu naan leen walakin ishrabu masna dee leen naan ñaar mooy naan soril nooy yi naanaat soril nooy aw wala boog salaasan wala ñetti yoo aw sulaasa wala ngeen def ko mooy naan soril tuuti yi li ngay naan naanaat sorilaat tuuti noyyi naanaat sorilaat tuuti noyyi bare mu ne nag wasammu te na ngeen tudd turu yàlla ida antum tum bu deen yéen a ngi naan waaw wahmadu te ngeen sant yàlla ida antum rafa'tum bu deene da ngeen a naan ba pare yëkkati li ngeen doon naan mooy ngeen pare ci waaw mu ne hadis bi rawaahu soloo na ko at-Tirmidhi yu di al imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah min biladi Tirmiz min biladi Tirmiz waaw kon hadis baa ngi noonu léegi mu ne rawahu tirmidi bi mu ko solowee mu ne wa qaala mu ne xadithun xadis la xasanun bu baax léegi nag laaj bu njëkk mooy est ce que moom dong ko solo ñu ne la xadis bi moom dong moo ci wéete imaamu tirmidi moom dong ko solo waaw léegi moom mu ngi ko indi ci abwaabul ashriba abwaabul ashriba abwaabul ashriba voilà ah an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi tanaffusi fil ina mu ne haddathana abu kurayb mu ne ki ñu nettal mooy abu kurayb ne muhammad ibn al-ala ibn kurayb al-hamadaniyu al-kufiyu rahimahullah sëriñu waa kutubu sitta rahmatullah ala al-jami' qala mu ne haddathana waki' mu ne ki ñu nettali mooy waki' gisoon nañ ko ci hadis bi ibn al-jarrah ibn mali ibn ali ibn furs ibn Jumjuma Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war rahimahullahu ta'ala an Yazid ibn Sinan al-Jazari moo ko jëlee ci Yazid ibn Sinan al-Jazari eh, Yazid ibn Sinan bi nag muy Yazid ibn Sinan ibn Yazid at-Tamimi al-Jazari Abu Farwa ar-Rahawi rahimahullah comme ni ko imaamul Tirmidhi bu koy jeexal ca suuf mu ne wa Yazid ibn Sinan al-Jazari huwa Abu Farwa ar-Rahawi moom ar-Ruhawi yu mi di Yazid ibn Sinan al-Jazari moom nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ko wéradil voilà moom dañ ko wéradil waaw moo tax ku mel ni Yahya ibn Ma'in imaamul jarh wa ta'dil muy sëriñu domaine bi di xool ñi ñi wóor ñu ñu ñu ñu ñu ne ñi wóor nañ ñi wóorul ñu ne wóoruñu moom dane laysa bi shay waaw <laughs> mu ne ne kii moom du dara moom waaw kon al imaam Ibn al-Madini mu ne da'iful hadith muy sëriñu imaam ñii ñëpp ay xarit la woon ñoom ñaar ñoom ñëpp ay sëriñ yoon ci ñoom imaamul Bukhari rahmatullah ñu ne non kii moom da'iful hadith moom haditham yuru na waaw léegi nag <laughs> léegi kii nu mu tudd Abu Hatim rahimahullah moom mu ne dañuy bind ay xadiisam waaye kenn yuktabu xadiisu wala yuhtaju bi waaye kenn du su dañuy bind ay xadiisam mais kenn du ko kenn du euh, sukkandikoo ci moom ah. al imaamu Ahmad rahimahullah mu ne ci da'if moo tax ci gàttal borom taqribu tahzib parce que imaamu Zahabi bi ñëwee ci al-Kaashif da ne da'afahu Ahmad kii moom ah, Yazid ibn Sinan al-Jazari imaam Ahmad nee na moo tax daal ci gàttal ci gàttal. mbir mi lenn la moo tax al imaam al haafiz al Buxaari ibnu Hajar al Asqalaani rahimahullahu ta'ala ci Taqriib at-Tahziib mu ne da'if kii moom wérul kon euh, li tax ñuy taxaw ci wax naa la foo gis ñu taxaw ci di rek mooy xadis boobu am nay wax <laughs> waaw kon Yazid ibn Sinan kon gis nañ ne wérul an ibn an ibn li Ata ibn Abi Rabah mu jële ci benn doom boo xam ne bu Ata ibn Rabah la mais nag sauf ko waaye moom doomam ji kan la ci loolu moo leerul nit ñi voilà moo tax euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi imam al-Hafiz mu naan Yaqub la insha allah quoi ah, kii kene <laughs> <laughs> euh, Yaqub la insha allah doomam ji tudd Yaqub moom la moom la insha allah waaw ne amaana mën na nekk loolu mooy euh, lool lay wane ne am na yeneen doom moo tax affaire bi beneen lii bu dee ñoom ñëpp wërëb loolu amul problème waaye nag bu dee am nañu ci wérul lii day tax affaire bi amata beneen problème boo ci dollee problème u Yazid ibn Sinan al-Jazari mi nga xam ne moom ak da'ifam leer na kon an ibnin mu jële ci doom joo xam ne li Ata ibn Abi Rabah eh, di Ata ibn Abi Rabah Aslam al-Qurashi léegi an abihi mu jële ci baayam kon mu ne Ata ibn Abi Rabah di Aslam al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad al-Makki mawlahum rahimahullahu ta'ala an ibni Abbas mu jële ci sëriñam di ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qaal qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na la tashrabu wahidan ka shurbil ba'ir walakin ishrabu masna wa thulatha wa sammu idha antum sharibtum wahmadu idha antum rafa'tum hadha hadithun gharib wa yazid ibn sinan al-jazari huwa abu farwa ar-ruhawi eh, gis nga imam an-nawawi lan la wax dane di ko imaamu Tirmidi solowee dane wa hada hasan wa qaala hada wa qaala hadithun hasan li hadith bu hasan la waaye ñun loolu amaana mooy moom riwaaye yi mu ci yor version yi mu yor ci imaamu Tirmidi mais bu dee ñun bi ñu yor ci imaamu Tirmidi moom dane hada hadithun lii moom hadith la boo xam ne dafa tumuranke mooy hadith bi wérul la voilà hadith bi loolu ku mel ni al imaam al hafiz ibn Hajar al Asqalani yu ci al Fath loolu la dane hadith boobu Euh, moom dane euh, kii dane euh, warawat Tirmidhi an ibn Abbas bi sanadin da'if voilà kon mu ne ah moom mu ne kii wa axraja waaw noonu la ko waxee wa axraja Tirmidhi bi sanadin da'if an ibn Abbas rafa'ahu la tashrabu wahida kama yashrabu al-ba'ir waaw walakin ishrabu walakin ishrabu masna wa thulath voilà imam al-Hafiz Ibn Hajar moom dane hadith bi wérula voilà mu ne imaamu Tirmidhi day génne na xadiis jële ko ci Ibn Abbas radiyallahu anhu maa ci sanad boo xam ne wérul ta sanad bi gis nga lool mooy problème bi mooy ki nga xam ne Yazid ibn Abi Sinan après ñu door a xool nag ibnu ne boo bële kan la ibn Abi Rabah aslam al-Qurashi radiyallahu ta'ala anil jami' kon fii xadiis bi lan lay wax waaw mooy mais sauf que xadiis bi amul poids wu bële mais dinañ ci ñëw léegi ndax am na yeneen xadiis yoo xamante ne nii dafa ñëw Euh, mel ni day jàppale xadiis bii ko quoi xadiisu mawlaana alhamdulillah na Abbaas bi euh, même bu dee ne dëgërul am na yeneen xadiis yoo xam ne day ñëw mel ni day jëme ci sansam même bu dee ne du loolu mais dinañ ci ñëw taxaw léegi ci baxte bi nga xam ne moom la ci al imaam al xaafiz ibn Hajar al Asqalaaniyu rahmatullah alayhi def ci al Fath léegi kon mooy xadiis bii nii lëkkaale na bunt bi bu ñu seetloo ginnaaw. imaam da koo ëndi ngir tere ne yonent bay saasaam kon sit dañoo sit nit ki di naan jël mbir mi ne ko gulub gulub gulub mu jeex d'un naan waaw loo mar mar mar léegi kon mooy dañoo sit tere li nga xam ne mooy naan d'un trait voilà la tashrabu ndax yonent bay saasaam moo ne la tashrabu waahidan bu leen naan d'un coup ka shurbil ba'ir comme ni nga xam ne loolu la jëleen di naane mooy loolu mooy lan jëleen ni muy naane est-ce que jëleen du noyyi xar niñ la waxoon wala bëy bi wala wala nag wi wala fas wi nga xam ne dañ koo tegal di ko wëgg mais est-ce que sëggee noonu rek di naan ak nag wi di naan ci mbalka mi di naan di naan di naan mais du nooy sii day nooy da ngay gis muy nooy ci ci li nga xam ne paan biñ ko tegal ak li nga xam ne moom lay naan da ngay gis mu ciy nooy loolu nag lay naan ci may sa sam di tere ngir bañ ñu bañ di noyyi ci biir mbalka mi moo tax nag mu ne bu leen kon naane wala boog ci kaas bi ngay naane wala fa nga koy naane mooy moo tax mu ne bu leen naane comme ni nga xam ne noonu la ba'ir bi di naane di chameau bi di gëléem bi parce que moom buy naan day sëgg rek di naan nooy yéen yépp ci biir li muy naan la nooy ba ni muy mandee bu sigg waaw kon mu ne loolu bu leen ko def te shurbil ba'ir te tamit euh, loolu tamit dafa am lu am solo mooy lépp loo xam ne da koo gis sharia sharia di melale mbindeef ay ay animaux loolu day wane ne loolu lu ñu ŋàññ la mooy en tout cas du luñ kër waaw moo tax yonent suñu borom doon wax naan euh, euh, wa inna euh, ankara al aswaati la sawtu al hamir gis nga kaddu yi ah <laughs> ba Seydina Luqman alayhi salaam doon jox conseil yu am solo doomam yi naan ko waq waqsid fi mashik waghdud min sawtik inna ankara al aswaati la sawtul hamir booy dox jubal ci sa dox jubal nga dox fulla la nga war a dox te nga bañ a nekk di di xool booy dox nan la la nit ñi di gise bool bu ko def waxsut min sawtika sa kaddu dee ko wàññi bàyyil foo nekk sa kaddu la ñuy dégg bàyyil foo nekk yow la ñuy dégg ngay wax ci kaw wàcceel sa kaddu sa baat ndax yëgal ne inna ankara al aswaati kaddu yi di ci gën a naqari te gin naqaree dégg mooy la sawtul xamir war naa ne mooy baatu mbaam xuux non mbaam mbaam suuf laan waaw laan laan ni muy kiiwe boo déggee buy xan xan yooyu mooy def hein boobu mooy bi ci gën a naqari waaw loolu day wane ne lii moom loolu du lu ñu gën a waaw waaw moo tax ak bi nga xam ne yeneen may saa saa ci la doon wax di mooy foo gisee sariya di melale di naan ndax kenn ci yéen ragalul bu yëkkatee boppam wala muy jiitu imaam bi laata imaam bi kii mu yëkkati boppam borom bi daal di soppi xar kanamam boppam def ko ra ra sa ximaar def ko <laughs> eh, li nga xam ne mooy boppu eh, boppu mbaam wala li nga xamante ne nii mooy xar kanamu mbaam waaw mooy tunu ren loolu mooy di njëkkalante imaam bi balaa kii nga njëkk koo bi di ko anticiper affaire yi waaw mu nekk <laughs> <laughs> kii def lool na moytu borom bi soppi xar kanamam wala boppam. waja ximaar wala li nga xam ne mooy rasa ximaar muy bopp mbaam xuux non mu naan mbaam xuux mbaam sëf laan voilà kon mooy mbaam biñ doon wax sànq le sawtul xamir loolu kon ñu gis ci ne kon loolu euh, euh, foo gisee melal yoo rek yooyu ay misaal la euh, jëlaatal nga continuer yooyu yëpp ci dee ko topp nga xool loolu day wane ne loolu du lu gërëmu quoi waaw foo gisa ñuy wane ne moo tax inhum kal an'am borom bi ba muy wax gaa yi ci saay ci caay-caay gañ ne ak tamit seen ñàkk kii da leen a melale euh, euh, anaan yi waaw ne ñoom dañoo mel ni ñi nga xam ne ñooy jur ji quoi allahu akbar loolu moom lu graaw la waaw te loolu tamit day euh, wane rek li nga xamante ne nii moom lañuy wax nii que ne loolu boo gisee sariya di melale ah loolu day wane ne du lu gërëmu kon nag fii bokk na ci li nga xamante ne day wane ne loolu moom du lu gërëmu waaw waaw du lu gërëmu de mooy di def loo xamante ne nii ndax lii nga xam ne moom la ci yonent may sa sable lëkkale ne bu kenn naan comme ni nga xam ne ba'ir bi moom lay naane léegi nag borom xam-xam yu bari li tax fii du dugaluñ ko ci xaram mooy li ma la doon wax ne baxs bi ci imam al-Hafiz na xajar bi def ci kanam recherche boobu kenn daa am euh, bon benn benn waay la woon am nañ ko gis <laughs> Eh, dinañ ko gis xadiis boobu dinañ ko waxaale insha allahu taala boo xam ne dafa tax kon ñu ne boo waa ji kat bi mu waxee ne day moom manula naan ci benn duñu très quoi du ko doy bu doon ne loolu baaxul yonent bi saa saa danaan danaan ko mais yow loolu sax baaxul mais waxu ko ko mais sauf que euh, mais te tamit en plus xadiis bii nii dafa wéradi waaw xadiisu Mawlaana Ibn baax bii dafa wéradi même bu dee ne xadiis bi ñu jóge muy bu Seydina Anas beeg yi mel ni ñoom loolu euh, Euh, euh, te ak euh, ak hadith Seydina Abu Qatada bi nga xam ne moom la ci teg bii moom la ci teg après loolu day wane ne mooy naan deux traits dañ koy tere parce que kuy naan deux traits en général moo yenn boroom xam-xam ne ne xanaa bu dee ne du noyyi mooy day jël rek tinu rek aywa door a noyyi ci biti naan lépp deux coups te noyyiwul mais loolu sax baaxul ci santé ndax yeneen traits sax am na hadith bi mu ci doon wax. mooy hadis Ibn Abbas bii ni ko kii indee imaam Ibn at-Tirmidhi at-Tirmidhi rahimahullahu taala indi na ci ay version yoo xamante ne yu wute la ak hadis bay sax bi génn bu na Anas bu Seydina Anas bi surtout radiyallahu anhu ci ñoom imaamu Muslim imaamu Muslim am na nu mu ko fa indee loolu yëpp dinañ ci ñëw léegi ci bahs bi léegi kon lëkkaaleem bi li ñu soxla woon fii mooy yonent bay saa sa am hadis bi même bu dee ala raxma da'fihi euh, ànd ak dafa wéré bi mooy day la xolan te tere naan d'un trait naan ne glu glu glu glu benn mu ne kon bu leen naan ko benn yoon ko shurbil hima al ba'ir comme li nga xam ne moom la gëléem di naane waaye naan leen masna wasulaasa awal waag ñett voilà da ngeen tudd tur yàlla wa sammu ila antum sharibtum te na ngeen tudd tur yàlla lool waxoon nañ ko bi ñuy tàmbali buntu bi kitaabu aadaabi ta'am voilà nga xam ne al imam noonu la ko tudde woon bi muy tàmbali baabu tasmiya fi awwalihi walhamd fi aaxirihi waaw kon mooy tudd turu yàlla ci njàlbéen bi ak booy euh, wax alhamdulilah ci jeexital bi ni mu amee ci wàllu lekk noonu la amee ci wàllu naan moo tax fii nii mu ne wa sammu ida antum sharibtum te na ngeen tudd yàlla mooy wax bismillah laata ngeen di naan waaw ida antum sharibtum tekkul jamono bi ma ñëwee di naan ba pare door a sax ci non mooy avant waxoon nañ la ida ñetti façon ida yi am ida bi nga xam ne avant la wala ida bi nga au moment de faire la chose à l'intérieur des deux faits ak ida bi nga xam ne c'est après loolu lépp gisoon nañ ko waxoon nañ ko jarul ñu taxawaat bi mooy laata ngeen di commencer wa sammu tudd leen turu yàlla ida antum sharibtum bu dee yéen a ngi naan waaye wahmadu ida antum rafa'tum sant leen yàlla nag waaw alhamdulillah waaw ci yi nga xam ne moom lañ jàngoon fële yooyu day doxaale fii waaw nga xamante ne moom saqaana alhamdulillahi alladhi saqaana waaw comme ni koy nent bay sa sam doon waxe ak yeneen ni ñaan yoo xam ne ci wàllu naan yi eh, yoo xamante ne nii moom moo ñu ko eh, jàngal moom alayhi assalatu wassalaam léegi ak alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa loolu gisoon nañ ko fële yooyu yëpp day dox mooy nit ki bu naanee eh, tamit nay sant turu borom bi wa ahmadullah wa ahmadu idha antum rafa'tum kon léegi mu ne rawahu Tirmidhi rahimahullah kon moom gis nañ ne moom kese gis wéete léegi nag ñu teg ci beneen xadiis bi nga xamante ne nii ngir boucler la boucle ci côté bi ci côté noy yi ci ndab wala la ngay lekk wala boobu la ngay naan après nag ñu ñëw nag ci liñ la wax noonu recherche boobu ci imaam al-Hafiz ak tamit yeneen yoo xam ne dinañ ko ci yokk insha allahu taala al-imaam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu andi beneen xadis waaw boo xamante ne ni moom la ci teg muy xadis numéro cinq cent hein cinq cent cinquante neuf xadis numéro cinq cent cinquante neuf mu ne wa an abi qataadata radiya allahu taala anhu anna annabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaa nahaa an yutanaffasa fi nina muttafaqun alayhi yaani yutanaffasu fi nafsin kon noonu la al imam daal di indi rahimahullah mu ne waan abi qatadata mu ne mu ngi jële sayna abu qatada <laughs> mu tuddoon boo ko xamee boo koy xam di amum neexal laa wax waan abi abi qatadata loolu dàkkantal la baayu qatada <laughs> léegi daa amoon tur bi ana nakar la tuddoon waa <laughs> boo koy wanvay te cerey tam xarit ji dina neex bu jóobee yàlla kon wa an abi qatadata cinq mu ne mu ngi jëlee xadiis bi ci seyna abu qatada al al al xaaris ibn rib'i ibn balduma al al ansari farisu rasulillah moo doon le cavalier du prophète sallallahu alayhi <laughs> kon ah mu ne radiyallahu anhu anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wasallam naha tere na an yutanaffasa ñuy noyyi fil inaa ci biir ndab li al imam an-Nawawi mu ne yaani yatanaffasa fi nafsil inaa mooy ci biir ndab la muy naane wala lool mu ñëw di ci noyyi naan di noyyi ci biir loolu la tere mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imam al Bukhari ak al imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom seen sëriñ al imaamu ahmad rahimahullah jiitu woon na leen ci naka noonu solo na ko seen mbokk taalibe imaam abu daawud hadis bii moom ak al imaam at-Tirmidhi ak al imaam an rahmatullah al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci bërëb yu bari waaw kitaabul ashriba baabu karaahati at-tanaffus fi nafsi al-inaa waaw wastihbaabi tanaffusi salaasan xaarijal ina noonu la ko tudde buntu sibu di noyyi ci biir ndab li ngay naane ak sopp gu ñu sopp nga ne ñetti yoon ci biti ndab li ngay naane mu ne haddathana ibnu abi umar <laughs> non damay nelaw wala lan imaamul buxaari yi laa wara i imaam muslim la <laughs> gaa gaa kondi <laughs> non kitaabul wudu waaye imaamul buxaari indiwu ko foofu ah voilà ko ci kitaabul ashriba babu nahyi an at-tanaffusi fil inaa'i waaye loolu noonu wute nag li nga xam ne moom lañ woon zang mooy loolu eh, ci eh, eh, kële la loolu imam al bu imam muslim abul fi nafsi al inaa'i ñoom imam an-nawawi ñoo ko tudde noonu al ima kon léegi nañ jël bi nekk kitaabul ashriba imam al bukhari rahimahullah mu ne haddathana Abu Nu'aym ah, man huwa Abu Nu'aym ah gis nañ ko fi sànq muy al-Fadl ibn Dukayn ah, la wax naa la ci imaam Ahmad en même temps Serigne la ci ñoom imaamul Bukhari comme quoi nekk sa Serigne mooy da am sa Serigne sa Serigne yoo xam ne yéen am na Serigne yoo xam ne yéen a koy bokk foofu moom du fa sa Serigne <laughs> yéen ñëpp ay ay <laughs> waaw mais mooy sa Serigne ci yeneen ci kon mu ne al muy haddathana Abu Nu'aym al-Fadl ibn Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi rahimahullahu ta'ala al-Kufi rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Shayban mu nekk ñu nottal mooy Shayban di Shayban ibn Abdirrahman at-Tamimi mawlahum an-Nahawi Abu Muawiya al-Basri al-Kufi waaye am ñu ne noo Kufi la al-Mu'addib rahimahullahu ta'ala qala moom moo jëlee an Yahya mu jëlee ci Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil rahimahullahu ta'ala al-Basriyu al-Yamaniyu rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Abi Qatada moo ko jëlee ci Abdallah ibn Abi Qatada di eh, Abdallah ibn Abi Qatada ñi ne mooy Abu Ibrahim ñi ne Abu Yahya rahimahullahu ta'ala as-Salamiyu al-Madaniyu yoo xam ne ci waa Ansaar comme baayam an abiihi mu jëlee ko ci baayam bi Abu Qatada al-Ansaari wax naa la turam sànq di al-Harith ibn Rib'i ibnu Balduma al ansaariyu radiyallahu taala anhu wa ardaahu nga xamante ne ni min bani Salima la bokk mbokk Seydina Jaabir ibn Abdillah as-Salami radiyallahu anil jamii annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa shariba ahadukum falaa yatanaffas fil inaa'i wa idaa baala ahadukum falaa yamsah zakarahu bi yamiinihi wa idaa tamassaha ahadukum falaa yatamassah bi yamiinihi moo Imaam An-Nawawi da cee dagg li ko soxla ida shariba falaa fala yatanaffas fil ina waaw mais dinañ gis ne riwaay boobu mooy riwaay Imaam Muslim bi ida shariba bu naanee ahadukum kenn ci yéen fala yatanaffas bu mu noyyi fil ina ci biir ndab li waaw